ndax xam nga ne tay ji nga mën sëlmale dañ ci sunnaal nga julli ci yonante bi bu noppi nag sopp itam nga ñaan bala ngaa sëlmal teewul nag boo yemale woon yaari taay yëpp maanaam yaari jataay yëpp yemoo nga xam ne ngaa jàng rek taay daal di wax asalaamaaleykum julliwoo ci yonante bi ñaanoo daal di wax asalaamaaleykum rek du ko tee baax watta yaamun ak ndeyjooru bi salaami ci sëlmal ba sëlmal bi nga xam ne farata la dañoo sopp boo koy wax nga xaw a du mooy tuuti sa wet ndeyjoor ba ku la féete woon ndeyjoor di séen sa pegg lex wa taxriku sababati ak yëngal baaraamu sànnikaay ba fi tashahudi ca taaya ja dañoo bëgg boo dee taaya nga yëngal sa baaraamu sànnikaay muy dem ndeyjoor ak càmmooñ ak ñëw rek di ko yëngal rek ndeyjoor ak càmmooñ ndeyjoor ak càmmooñ doonte sax yow sa taaya jeex na te ilimaan sëlmalagut du tee ñu sopp rek nga yëngal baaraam boobu mu jàll si ci ñu sib ci julli yu ñu sib mooy loo xam ne bañ gaa def moo gën soo moytoo bañ koo def ñu bindal la ca tuyaaba ci moytu ga nga ko moytu boo ko defoon nag du tax nga am ca bakkaar wayu ko dafa def na sib al iltifaatu geestu fi ci biirug julli di julli di geestu moom moo xam day gestu ci wetu ndeyjoor mbaa wetu càmmooñ lu mu ci man doon rek sib nañ ko wa taxmiidul aynayni ak gëmmal ñaari bët ña di julli di gëmmal say bët te bañ lu la fat mbaa bañ a xool lu araam waralu ko loolu sib nañ ko dañoo bëgg rek mu xippi ay bëtam xool bañ koo gëmm ndegam du ngelaw lay bañ mu fatt ko mbaa boog lu araam lay bañ a xool wal basmalatu ak wax bismillahi rahmaani rahim wat taxawudu ak muslu ni ki ahwadu billahi fil faridati ci jullik farata bu dee ci yoonu Maalik booy julli julli farata dañuy sit nga wax bismillahi rahmaani rahim moo xam ci njëlbeenu fatiha la moo xam ci njëlbeenu saar wala bu dee ci naafile nag moom sibuñu ko ca booy naafile mu mën ngaa wax bismillahi rahmaani rahim te deesu ko sib moom nag daa bari wute waaye loolu mooy gis-gisu waa Malik bu dee ko topp ci digalul sëriñ bi moom na xam ne rek bu dee julli farata du wax bismillahi ci njëlbeenu fatiha du ko wax itam ci njëlbeenu saarwa bu gisee na ku koy defit bu mu ko diingat na ko bàyyi ca la mu nekk te tënku rek moom ci lañu ko digal ba tey di julli julli farata di ci wax ahmadu billahi min asheytaan rajim mbaa xasbunallahu wa ni'mal wakil mbaa lu ko nuru ba tey sib nañ ko dañoo bëgg rek mu jekki-jekki dal tàmbalee alhamdulillahi rabbil alamin wéy wa yajuusaani danañu daga ñoom ñaar fi nafli ci naafila mooy li wax léegi maanaam bismillahi rahmaani rahim mbaa ahudu billahi sheytaan rajim boo dee julli jullig naafila mën nga ko caa wax deesu ko sib bu dee ci farat rek lañ ko sib ci yoonu Malik wal wuquuf ak taxaw xalaa rijlin ci ab tànk waaxidat bu di benn illaa an yàppoo la ndare bu dafa yàgg qiyaamuhu ab taxawaayam di julli taxaw ak sa benn tànk yëkkati benn ba loolu sib nañ ko lu may nag taxawaay julli ga moo yàgg ba tax ko def noonu boobaa moom duñu ko sib waqtiraanu rijle yi ak lëkkale ñaari tànkam dañoo sopp boo dee julli sa ñaari tànk bañ a waaye julli sa ñaar tànk sësaloo mel ne dañu laa jéng loolu siib nañ ko wa jaalu dirhamin ak def ab dërëm aw xayrihi mbaalut lu moom fi famihi ci gémmiñam siib nañu muy julli seex ci gémmiñam loo xam ne du ko yàqal wax araf yi nam ko war a waxe mel ne seex ab dërëm walla aw xeer su àggee ci du mën a wax rafet na mu ko war a waxee nag mu daldi yàq julli ga du yem ci sib rek ba tey bu doonee loo xam ne day xee ci gémmiñam mel ne tàngal day mel ne kon day julli lekk wala mu naan te lekk ak naan bokk na ci yàq julli maa lépp loo xam ne yu shawwishuhu dana ko jax jaxe fii jay bi moo xam daa nekk ci poosam aw kummihi wala lafu mbubam aw xalaa zahrihi wala ci gannaawam ba tey dañoo bëgg bala ngaa julli lépp loo xam ne mën naa jax-jaxee sam xel rek moo xam daa nekk ci sa poos mbaa ci sa lafu mbubu mbaa ci sa kanam mbaa ci sa gannaaw lu mu ci mën doon daal nga fexe ba tàggoog moom ndax dañuy bañ boo nekkee julli gi muy jax jaxe sam xel wa tafakkuru ak xalaat fi umuri dunia ci mbir àdduna wa kullima ak lépp loo xam ne yashghaluhu dana ko soxlaal mooy dana ko gàllankoor anil xushuuxi walis ragal yàlla fi salaati ci biirug julli sib nañu muy julli di xalaat ci mbiri àdduna wala di xalaat ci lenn loo xam ne mën na koo gàllankoor ba du teewlu màggaayu boroom bi nga xam ne moo ko tax di julli du teewlu jëmmi julli gi ci boppam kon daal na fexe ba bu dee julli xalaatam yépp rek jëm ci màggaayu boroomam ak jëm ci julli gi nga xam ne mooy jaamu gi mu koy defal moytoo xalaat nag lu bokk ci àdduna mbaa leen lu koy gàllankoor ba du teewlu màggaayu boroomam ak julli gi mu koy jullil su fekkee nag xalaat ya jëm ci àdduna mbaa mel noonu bari na lool ci ak julleem waaye teewul nag xam na la muy julli mbaa bu juumee itam xam na nam koy defare kon julli ga wér na kenn du ko julli waaye nag na jàpp daal la mu teewul rekk ci julli ga lañ koy bindal tuyaaba lépp lépp loo xam ne teewluwu ko ci julli gi rek kenn du ko ci bindal tuyaaba bu dee xalaat nag ci mbiri àdduna ba xamatul dara dara dara ci julli ga kon julli ga day yàqu mu tàmbaliwaat ko waaye nag jëmmi julli ci boppam dañu ko santaane ngir bëgg jaam bi jokkaloog boroomam ci kaw fàttaliku boroomam yëg ak màggam toroxlul ko tudd ko fàttaliku ko loolu moo tax ñu santaane julli kon nag lépp lu ko mën a gàllankoor ba du def loolu rek na koy moytu bu baax a baax ci biir julli gi ak it di ko teel a waajal balaa dugg ci julli gi faslun li ab dog la li salaati ñeel na julli nuurul leer azimun guy aji màgg tashruqu kook dana leere bi ci moom quluubul musallina xoli way julli ña wala yanaaluhu te du ko am illal xaashihoona ndare way ragal ña yàlla fa iza atayta kon ndem dikk ga ila salaati ci julli ga fa farrix na nga féexal qalbaka sa xol mine dunya ci àdduna wama la nga xam ne fiiha nekk na ci biir àdduna wastaxil te nga soxlawoo bi muraqabati mawlaaka ci fugloonteeg sa boroom fugloonte mooy bàyyi xel sa boroom allazi bi nga xam ne tusalli da danga julli li wacc yi ngir jëmam waa taqid te nga fas ne anna salaata naka julli ga xushuhun ak ragal yàlla la wa tawaaduhun te di ak toroxlu lillaahi jëm ci yàlla subhaanahu farelal naa ko lépp li yellu ci moom bil xiyaami ca taxawaay ba war rukooxi ak rukoo ba war sujoodi ak sujood ba wa ijlaalun te ak màggal la wa ta'zimun te ak màggal la la hoññeel ko takk biir ca kàbbar ga wa tasbiihi ak sàbbaal ga wa zikri ak tudd yàlla ga daa wax ne julli day yàlla da cee def leer gu rëy rëy nga xam ne ñuy julli tey sàmmoonteeg julli ga nañ war a sàmmoonteeg moom leer googu day dugg ci seeni xol leeral ko kon nag boo bëggee am leer googu fi xel ba boo dee julli nga ànd caag ragal yàlla maanaam teewlu màggaayu yàlla ak teewlu julli gi ba lu ne nga defe ko nañu ko santaane ba tax na kon boo demee ni daay julli fexeel ba sa xol nga génne ci lépp adduna ak li ci biiram sa yitte jëpp jëm ci sa borom bi nga xam ne moom nga taxaw fi kanamam di diyaaleeg moom na la wóor na itam julli gi kat lépp weesuwut toroxlul yàlla ak màggal ko ak jéem koo jox àqam tom sa kàttan moo xam taxawaay baag rukkoo yaag sujjóot yaa moo xam kàbbar yaag jàngal xuraan yaag yooyu yëpp ñoo ci yemoo lu ci nekk rek màggal yàlla ak toroxloo ko ak jéem koy jox àqam rek la julli génnut loolu fa xaafid na nga wattoonte xalaa salaatika ci sa julli fa innaha naka moom azamul ibadaati mooy gën jaa màggi jaamu yàlla ya wala tatruk te bul bàyyi a seytaane seytaane yalxabu muy fayee bi xalbika ci sa xol wa yashxaluka te mu lay soxlaal mooy te mu lay gàllankoor xan salaatika walis sa julli gi xataa yattamisa ba muy far xalbaka sa xol wa yaxrimaka te mu lay xañ min laddati anwaari salaati ci bànnee xub leeri julli ga fa xaleyka dénk naa la bi dawaamil xushoohi ci saxoo ragal yàlla fiihaa ci julli gi fa innahaa naka julli tan ha dana tere xani sax shaay wal si ñaawteef wal munkari ak lépp lu ñu sib mbaa nga ne wala munkar yi ak lépp lu bon ndax munkar buñ ko waxee rek mooy lépp loo xam lislaam bëgg ko muy safaanub maarof maarof mooy lépp lu lislaam bëgg bi sababil xushoohi ci sababu ragal yàlla fiihaa ci julli ga fastain na nga dimbandikoo billaahi ci yàlla innahu naka moom yàlla xayru mustaanin mooy ngën jikko ñu sàkkoo dimbandikoo boo dee julli daal nee na na nga sàmmoonte julli gi bu baax kem sa kàttan ndax mboolem xeeti jàmm yàlla yi jullee ci gën a màgg lislaam moom boo weesoo gëm yàlla rek jullee ci gën a màgg bul bàyyi mukk seytaane buy foyee sa xol ndax seytaane sab noon la boo xam ne bëggul lu may far sa leeru xol xañ la bànneex yi nga xam ne moom nga waroon am ci leeri julli gi kon nag nee maa ngi lay dollee dénk ngay saxoo teewlu màggaayu yàlla fa toll ci biir julli gi ndax kat bu suñ borom ne julli day dox diggante nit ak ñaaw téef lu bon nit balaa loolu am day fekk nit ki sàmmoonteeg julli ga ànd ca ak teewlu ak ku ragal yàlla loolaay tax kat julli ga dox digganteem ak ñaaw téef lu bon waaye nag bu fekkee da koo jullee ci kaw rek jox naa saa farat wàcc na amu cëg teewul amu cëg sàmmoonte du ca am loola nit nag dafa néew doole te noon bi ko yàlla booleel muy seytaane am doole lool kon nag jaam bi nay dimbandikoo boroomam rek ndax bu ko yàlla dimbalee yen bu diis bi ko yenoon te julli ci la bokk daldi wayaf ci moom toyyi toyyi faslun li ab dog la li salaati ñeel na julli ga almafrodati nga di guñ farataal sabaxatu ahwaalin juróom-yaari mbir murattabatin yu di ñu toftale tu adda yooyu def na joxe julli xaleha ci ñoom wala xaleha ci seen kaw arbaxatun yent minha ci ñoom xalal bi nekk na ci war wa talaasatun yet xalal istihbaabi nekk na ci ak sopp yi ya nga xam ne xalal wu bi nekk na ci ak war awwaluha aji jëkk seen alqiyaamu mooy taxaw bi dinaa din ci ludul wéeru sumal qiyaamu topp taxaw bi istinaadin ànd ak wéeru sumal julloosu topp toog bi xayris istinaadin ci ludul wéeru sumal julloosu topp toog bi istinaadin ànd ak wéeru fa tartiibu toftale ga bayna haadihil arbaxati diggante yi lay yent xalal bi nekk na ci ak war ida qadara ndem attan na xalaa xaalatin ci am mbir min xaa ci ñoom wasallaate mu jullee bi xaalatin ci am mbir duuna xaa moom nekk na di ko yées batarat kon yàqu salaatuhoo julleem ga ne julli farata am na juróom yaari mbir yoo xam ne da ca aju te nga war koo xàmmee ndax nga mën a sàmmonteeg ñoom ndax booy jox julli mooy booy julli faw rekk nga war a xàmmee juróom-ñaar yooyu ba defee ca na nga ca war a defee juróom-ñaari mbir yi yeent ya dañu leen a war a tegale tegale ku war mooy dangay ngay def bii soo ko tëlee jàll ca ba ca topp soo ko tëlee jàll ca ba ca topp ba yent yi mat yettee moom dañoo sopp rek nga tegale leen mooy mën ngaa mën bii ba noppi bàyyi ko def ba ko féeti suuf te du tee sa julli baax mooy boo dee julli te mën a taxaw te doo wéeru kon na ngay julli taxaw te bañ a wéeru su fekkee nag mën ngaa taxaw waaye faaw nga wéeru nga door a nag taxaw te wéeru su fekkee nag mënoo dara ci taxawaay toog rek moo des waaye mën ngaa toog te doo wéeru kon nga toog te bañ a wéeru su fekkee itam toog gi moom faaw nga boole ci wéeru nga door a nag toog boole ca wéeru julli taxaw bañ a wéeru moo jëkk julli taxaw wéeru topp ca toog bañ a wéeru topp ca toog boole ca wéeru moo ci mujj léegi nag su fekkoon ne mën ngaa julli taxaw jonn te doo wéeru ci dara nga bëggul la noppal nag ba ba ngay julli nga taxaw wéeru ci loo xam ne sës nga ko sa doole ba bu daan woon nga ànd ak moom daanu kon faawu julli ga yàqu su fekkee ba tey boo taxawee faawu nga wéeru waaye nag mën ngaa taxaw moom wéeru nga bëgg la noppal ba bàyyi taxawaay ba daldi julli toog doonte wéeru woo itam waaye mën ngaa taxaw rekk wéeru julli ga dana yàqu ba tey bu fekkee mën ngaa toog te doo wéeru nga bëggul la noppal ba ba nga toogee dangaa ngaa wéeru ba tey julli nga yàqu yent yi moom dañu leen a war a sësale boo ci man def ko ba tële ko nag door a jàll ca ba ca des boo dee xool nag saraa bi day wane ne hagaza zakarahu al musannifu te mooy inna tartiba bayna alqiyaami mustanidan wal juluusi mustaqillan waajibun walakin allazi nassu alayhi fi kutubil fiqhi wattalaatu alayhi anna tartiba baynahuma mandubun wa tartibu alwaajibu innama huwa bayna aljulusayni kama annahu waajibun baynahuma wa bayna al idtiyaahi bi xaalatihi xalal jambil ayman wal aysar wa xalal zahr li taalifkat bi waxee soo mënoon taxaw te yóoru nga bàyyi ko nag léegi toog te bañ a wéeru koy dutee sa julli yàqu waaye nee na li mu gis moom ci téere fiq yi mooy taxaw wéeru toog te bañ a moom nga toftale leen lu ñu rek la waaye nekkul lu war taxaw te wéeru ak suuf te bañ a wéeru lim ci gis moom nee na mooy toftale leen dañ ko sopp rek mooy nga taxaw wéeru moo gën nga toog te bañ a wéeru waaye ba jekki woon jekki toog bañ a wéeru te fekk mënoon ngaa taxaw wéeru itam du tax julli gi yàqu nga bàyyi rek lu ñu sopp tafsir bi nga xam ne moo war daal moom nee na ci dañ ko gisee ci téere yi mooy bu fekkee ne yow toog dong nga man faaw ñu seet ba xam man ngaa toog te bañ a wéeru am boo toogee faaw nga wéeru bu fekkee man ngaa toog te doo wéeru faaw moom ngay sañ def waaye doo sañ a toog wéeru ba tey it nee na faaw ñu toftale toog ak tëdd bu fekkee ne mën ngaa toog doo saña tëdd su fekkee nag léegi mën laa toog nag ngay door a sañ tëdd moom daal ne noonu la ko gisee ci téere yi wa talaatatu yett ya allati ya nga xam ne xalal istihbaabi nekk nañ ci sopp yee ñoom ay yu salli ya moo di bu jullee alxaajisu aji lott ja an haadihi talaasati walis yi la yet al mazkurati ya duñu tudd xalaa jëm bi ci wetam ga al aymani nga di ndeyjoor summa xalal aysari topp ca càmmooñ ba summa xalaa wahrihi topp ci gannaawam ga fa in xaalafa ndem jiyoo naag toftale ga fi salaasati ci yett yooyu lam tabatul lu yàqu salaatuhoo julleem ga yett yi nga xam ne nag nga sàmmoonteeg ñoom dañ koo sopp rek mooy bu fekkee ne yow julli toog wéeru sax mënoo ko tëdd rek moo def yow daal julli tëdd dong nga man kon daa daañu sopp soo mënee tëdde sa wetu ndeyjoor nga tëdde sa wetu ndeyjoor sa kanam jëm xibla su fekkee mën laa tëddee wetu ndeyjoor nag nga door a tëddee wetu càmmooñ te ba tey sa kanam jëm xibla su fekkee nag mën laa tëddee wetu càmmooñ nga tëdde sa gannaaw te loolu mooy jaaxaan boo jaaxaanee nag say tànk day jëm xibla sa bopp jëm fa ca des mu ne bu yett yi nag moom di tax ñu ne dañoo sopp rek nga tegale leen mooy soo mënoon bee bàyyi ko def ba ko féeti suufit du tax sa julli yàqu ki moom mën naa tëdde wetuk ndeyjooram mu bàyyi ko tëdde wetuk càmmooñam du te julli ga baax mbaa mën naa tëdde wetuk càmmooñam mu bàyyi ko jaaxaan ba tey du ko te baax wal istinaadu wéeru ga àllësi ga nga xam ne tabutulu dana yàqoo bi ci moom salaatul qaadiri jullik aji àttan ja xalaa tarkihi ci bàyyeem huwa moom àllësi mooy di wéeru ga nga xam ne yasqutu dana rot bi suqóoti yi ca rotam ga wa in ndem nekk na laa yasqutu du rot mooy du daanu bi suqóoti yi ca rotam ga fa huwa kon moom makruhun lu ñu sibla ne bu ñu nee soo jullee wéeru te man ngaa bañ a wéeru sa julli day yàqu day fekk la nga wéeru nga sës ko sa doole ba nga xamee ne bu loolu daanu woon nga ànd ak moom daanu waaye bu fekkee ne nag sa siwoo ko noonu sa doole bu daanoon tam doo daanu def nga luñ sib rek waaye du tax julli ga yàqu wa am man naafilatu daal naafila faya joos dana dagan lil qaadiri ñel aji àttan xalal xiyaami ci taxaw añ yu salliyaha mu julli ko jaalisan mbir mu muy aji toog wala xoo ñeel na ko nag nisfu ajril qaa'imi genn wàlluk yoolub aji taxaw ja naafila moom bu la neexee boo ko dee julli nga mën a taxaw ba noppi bàyyi taxawaay ba daldi toog waaye nag tuyaaba ja nga war am boo taxawoon nag xaaj ba lañu lay fay dangam yow mënoon ngaa taxaw bëggul la noppal nag ba tax nga toog bu dee ka nga xam nag moom ba mu daan naafila di mën a taxaw daana taxaw yàlla teg ko nag nattu boo xam ne mënta taxawati du tee ñu koy bindal tuyaaba yi ba mu daan taxaw ba tey waaye juus na dagan añ yaddu xulaxaa mu tàbbi naafila ga jaalisan mbir mu muy aju toog wa yaqooma te muy jóg ba'da zalika ci gannaaw loole aw yaddu xulaxaa wala mu koy tàbbi qaa'iman mbir mu muy aju taxaw waye yajlisa te muy toog ba'da zalika ci gannaaw loole illaa añ yaddu xulaxaa ndare mu dafa dugg ca naafila ga bi niyat xiyaami ànd ak yéene taxaw fiihaa ca moom yam tanihu kon dana terewu jullu suufoo toogam nga ba da daalika ci gannaaw loole daa wax ne naafila bu la soobee nga tàmbalee taxaw ba yàgg nga bàyyi taxawaay ba far toog la neex la neex itam nga tàmbalee naafila gi toog gannaaw ba nga wëlbatiku jóg niki naafile moom ñaar rakk yu ne ñoo bokk àtte waaye ñaar rakk yi moom yi wut ak ñi ci topp dara yenn ñaar rakk yi nag bu la neexee tàmbalee ko taxawaay walbatiku toog la neexee itam tàmbalee ko toog walbatiku taxaw lu may nag ba ngay tàmbali naafile gi dangaa yéene woon a taxaw dagam yéene woon nga taxaw ba moom yéene jooju nga war a wéyale li fekk yaa ngi koy mën rek ba kere naa fi liggéey jeex da taxaw ndax moom nga yéene woon naka jekk su fekkee dem nga nag ba tëlee ca taxawaay ba nag nga door a toog faslun li ab dog la ejj bu dana war xadaa uma fay la nga xam ne fi dimmati nekk na ci baat mooy nekk na ci aw loosam mina salawaati ci ay julli wala yaxillu te du dagan at tafriitu sàggan fiihaa ca julli ya wa man salla ku julli nag ku la yoman ci bépp bis xamsata ayyaamin juróomi fan fa laysa bi mu farri tin kon du aji sàggan mu ne nag boo amee bari julli nga war a taxaw temm ci fay ko su fekkee nag amagoo loo lekk te lekk mënta ñàkk mbaa loo sol te loo sol mënta ñàkk mbaa foo fatu te foo fatu mënta ñàkk kon daañu la may nga jëme sa yitte ci yooyu nga xam ne mënta ñàkk waaye nag saa yu amee ci bis bi loo xam ne moom mën na laa fegal sa lor rek may am nga ci loo lekk ak loo sol ak foo mën a fatu fegoo ko tàngaay bi ak sedd bi rek kon da ngay dagg yitt yépp jëm ci fay bori julli yi nga xam ne moom nga ame kenn sañu te amee ay bori julli ba noppi di ci sàggan lum néew néew nañu xamee ne yow sàgganoo nag mooy benn bis bu ne nga fay juróomi bis mel ne boo jullee tisbaar daal di fay juróomi julli boo julee takkusaan daal di fay juróomi julli boo julee timis noonu boo jullee gee noonu boo julee suba noonu kon xam nga ne genn julli gu teew goo julli rek fay nga bis teg ca moom kon nag boo jullee julli nag ci bis bi muy juróom kon fay nga juróomi fan loolu nag ku ko def ñu jàpp ne yow sàgganoo loolu moom ko def rek ñu xam ne farlu nga ci fay bor yi nga xam ne moom nga amee ci julli li ñu ko tuddee nag ne boo jullee tisbaar fay juróom teg ca boo jullee takkusaan fay juróom ba julli yi jeex du ci ab takk moom moo fekk daam ñoo xam ne nag léegi ngën a jàpp ni mooy bu ñu jullee rek genn julli farata daal di fay juróom sësale ca waaye moom noo fexee rek ba guddi ak bëccëg bi nga fexe ba fay ci limub juróomi fan rek dal nay baax ñu xam ne sàgganoo wa yaqdiha dana fay julli ga xalaa nax yi ci lu mel na nga xam ne faatatu moom la ko rawe woon in kaanat dem nekkoon na xadariyatan di ko jug teew maanaam mooy julli goo xam ne kooku tukki wutoon da daan matal dawul wàññi qadaha kon mu fay ko xadariyatan muy ko jug teew wa in kaanat ndem nekkoon na safariyatan di ko jug tukki mooy julli goo xam ne boobu daa nekkoon ci tukki di ko wàññi di ko julli ñaar rek qadaaha kon mu fay ko safariyatan mi ko jug tukki sawaawun wa yemoo la kaana moo xam nekk na xiinal qadaa yi ci waxtu fay ga fii xadarin ci ak teew aw safarin wala ab tukki daa wax ne julli gu namu la rawe woon rekk nga koy faye bu fekkee yaa ngi fi nga dëkk doon julli-julli yi ba mat amee ca boro boo dee fay julli googu da nga koy matal doo ko wàññi bu fekkee dangaa nekkoon ci tukki nga xam ne sa sunna moo doon wàññi julli yi matoon ñeent di ko julli ñaar rek am gula ca raw nag ba tey boo ko dee fay da koy wàññi mel na yaa ngi ci tukki ba duñ seet nag waxtu yu ngay fay bor bi ndax ci tukki nga nekk wala nekkoo ci tukki dañuy seet waxtu wa ngay leb bor bi julli goo xam ne ba lay raw boobu yaa ngi woon ci ak ñàkk tukki kon boo koy fay faaw da nga koy matal duñ seet yaa ngi ci ak ñàkk tukki wala yaa ngi ci tukki julli goo xam ne ba nga koy leb maanaam ba ngay amee bor ba daa fekkoon ngay tukki sa sunna nekkoon wàññi boo koy fay faw na nga ko wàññi duñ seet nag bi ngay fay moom ndax ci tukki nga nekk wala nekkoo ci tukki wa tartibu toftale ga baynal xaadiratayni diggante yaari julli yu teew wa bayna yasiiril fawaiti ak diggante aji néew yi way faat ya maxal xaadirati ànd ak aji teew ja waajibul aji warala baxal zikri ànd akuk fàttaliku